أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد fa yaqulu alimamu hujjatu lislam abu zakariya rahimahullah fi kitabihi riyadu salihin min kalami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fi lbabi altaasi'i walxamsin ba'da almi'a wa an Husayn ibn Wahwah radiyallahu anhu anna Talhata ibn al-Baraa radiyallahu anhu marida fa ataahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'uuduhu faqaala inni laa uraa Talhata illaa qad hadatha fiihi al-mawt fa aadhinuunii bihi wa ajjiluu fa innahu laa yanbaghi li jiifati muslimin an tuhbasa bayna dhahraanay ahlihaa rawaahu abu daawud rahimahu allahu taala kon al imaamu al haafiz an-nawawiyu rahimahullah mu indi xadis bu mujj bi ci buntu bi nga xam ne ñaari xadis la woon Euh, garab gi ci tool bi muy chapitre cent cinquante neuf baabu ta'jil qada'i dayni 'an al-mayyit côté boobu lañ gisoon ni mu tudde bunt bi buntu bi wax gaawe fay boru ki nga xam ne moo génn àddina léegi nag hadis bi muy indi muy jeexal beneen côté wal mubaadarati ila ila tajhiz gaawe ci toppatoo ga waajal ko ngir euh, jébbal ko boroomam illa an yamuuta faja lurul mu faatu faatu mbetteel fa yutraku bu ko defee ñu bàyyi ko hatta yutayaqana mawtu ba nim ñuy leerate ne réellement il est mort wala elle est morte loolu que ne faatu na gisoon nañ ci hadis bi ñu jotaay bi ñu génn hadis bu njëkk bi te lañ ubboon buntu bi mu doon hadis neuf cent quarante-trois mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqdaa anhu walillahi alhamdu wal minna ñaareelu xadis bi nekk nii muy 944 mu ne wa an Husayn ibn Wahwah mu ne wa an Husayn dañuy wax Husayn di wax al-Husayn ibn Wahwah saxaaba la woon boo xam ne ci waa Aws la bokkoon ci waa ahlul madina madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam génn àddina ay l'an quinze ci al-Qadisiyya ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' mu ne anna Talha ibn al-Bara mu ne saxaaba bi ñu naan Talha al-Bara de marid moom ansaari la moom moom ansaari la al-Bara ansaari la radiyallahu anhu comme euh, al-Husayn dafa feebar jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa ataahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'udu yonent bi alayhi salaatu wa daal di koy dikkal di ko seet si iyaadatul marid bul fàtte ñu ngi kitaabu iyaadatil marid voilà téere bi ñu nekk ba léegi mooy téere bi nga xam ne mooy wax ci seetu ku feebar ak la ca tegoon lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëw di ko seeti comme ni mu ne woon sunnaam di seeti eh, ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi bu ñu woppee fa qaala bi ñëwee mu ne inni laa uraa mu ne man de yaakaaruma waaw du laa uraa la uraa mooy loo xam ne ah yaakaar naa mooy ci li nga sax njort daal lim la jox mooy hmm? ah man de li ma gii daal azunnu mooy azunnu talxata muy talxa mii feebar de illaa qad xadata fiihi al mawt te ne ah dee dikkal na ko de waaw loolu de moo moom laa yaakaar moom laa njort man yonent ba nay saasam fa aadinu nii be wax ña newoon ak moom ne bu génnee àddina na ngeen ma ko yëgal wa ajjilu te na ngeen gaaw waaw nangeen ngeen gaawe toppatoo ko fa innahu ndax kat laa yanbaghi yellut li jiifati muslimin ci néewub ab jullit way wommatul yàlla am tuhbasa ñu daal di koy téye bayna dhahranay ahlihi ci diggante ay ñoñam mooy ba mu génnee àddina ñu téye ko fa te amul dara loo xam ne sabab bu sharia nangu bu tax ñu war ko faatee loolu yellu te jaaduwul mun a xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud di al imaamu Abu Dawud as-Sijistaniyu rahmatullahi ala al-jamii kon nag xadis bi d'après ñu doon gis kenn ci ñoom solowul xadis bi e, muy xadisu Seydina al-Husayn ibn Wahwahin waaw léegi Ah, ah, kon mu ngi noonu ah. boo demee ci borom ustul gaaba eh, daal di nay tudd lii nii eh, nettali bii nii indi ci bi muy def tarjama ki nga xam ne mooy Seydina al-Husayn ibn Wahwah al-Ansari al-Awsi moom itam ci waa Aws la bokkoon <coughs> kon al imaamu Abu Daawud kon dañuy gis ne bu dee ñu doon gis moom moo ci wéetu al imaamu Abu Daawud rahimahullah mu ngi ko indi kitaabul janaa'iz baabun at bil janaazati wa karaahati habs wa karaahatu habsihaa waaw baabun wala baabu ta'jiili voilà ñaar yi mën ko wax mooy buntu bi wax gaawe néew bi bu faatoo ñu waajal ko toppatoo ko ba niñ koy denc. ak tere guñ tere ak sib guñu sib ñu téeku fa te dara warul ko léegi foofu lu mel ni mu ne haddathana Abdurrahim ibn Mutarrif ar-Ruwasiyu Abdullah Abu Sufyan mu ne nettal nañu ci ñaari sëriñ la ko jële wa Ahmad ibn Habba wa Ahmad ibn Jaman al-imam Abu Dawud mu ne nettal nañu Abdurrahim ibn Mutarrif ar-Ruwasi Abu Sufyan mu doon Abdurrahim ibn Mutarrif ibn Unays ibn Qudama ibn Abdurrahman ar-Ruwasi Abu Sufyan al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Ahmad ibn Jaban ak sama beneen sëriñ di Ahmad ibn Jaban ibn al-Mughira al-Missisiyu Abul Walid rahimahullah al-Hadathi al-Missisi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne ñaari sëriñ yëpp nee nañ haddathana Isa ki ñu nettali mooy Isa Abu Dawud qaala Abu Dawud huwa ibn Yunus nekk ñuy wax noonu nag mooy Isa ibn Yunus mais Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad muy as-Sabi'i al-Hamadani al-Kufi di sëtu Abu Ishaq Muslim rahmatullahi alayhi al-jami' an Sa'id ibn Uthman al-Balawi mu jël ko ci Sa'id ibn Uthman al-Balawi al-Madani rahimahullah borom Taqrib at-Tahdhib nee na maqbul ku ay mbiram di nangu la bu amee ku ko taabaa rahmatullahi alayhi an Azrata mu ne mu jëlee ci ko naan Azra mu ne wa qaala Abdurrahim kandaa sama sëriñ bu njëkk man Abu Dawud waxul Azra la tudd moom dane Urwa la voilà kantaa kon kan moo wax kon Azra kon mooy Ahmad ibn al-Jamaan moom ni mu dane Azra la ibn Sa'id al-Ansari kele noom Abdurrahim ne ki kii du Azra de ah, ah Urwa la mooy ñi ah, ansari moom mii nag moo tax hadis bi am problème la waaw mooy te borom taqribu tahdhib la wax majhul kii kenn xamu ko waaw léegi an abihi moom moo ko jëlee Azra wala Urwa ibn Sa'id al-Ansari an abihi jëlu ko ci baayam muy Sa'id al-Ansari waalidu Urwa loolu lañ ko xamee moom itam majhul moom ak doom yëpp majhulaani mooy kenn xamu leen te lii day tax hadis moom day tax hadis bi du wér moo tax hadis bi wérul voilà hadis bii nii wérul même bu dee ne li muy wax loolu moom xam nañ ko ci yeneen xadiis yi nga xam ne romboon nañ ko voilà loolu gisoon nañu ko bi ñuy wax ne imaamu Nawawi de li naa asri'u bil janaza xadiis sayna Abu Hurayra ci baabul israa' bil janaza asri'u bil janaza voilà boobu moom mu ngi doon wax ne bon loolu mooy yëkkati buñ ko yóbbu di dox di ko yóbbu la loolu la ba tada'una fa sharun tada'una arqaabikum waaye waxoon nañ la ne am nañ leneen boroom xam-xam yu ne non loolu waaw waaye jubluwuñ ci loolu kese mooy gaaw gi ci lépp voilà te loolu feeñoon na euh, taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna te gisoon nañ xadis bi ci tegoon xadis sayna Abu Sa'id mu ne yonent saa sallam ne ida wudi'atil janaza fahtamalaha rijal ala naqil bu dee bu baax la an qaddimuni loolu lépp même bu dee ne boobu dox bi jóbbu waaye man nañ ci jàngale avant bi it mooy kenn dee fa yeeg xaar yi nga xamante ne jaru ko loolu mooy yellul muy am kon dañ cee war a taxaw di teewu ci def ko ñu mu gën a gaawee fekk amul loo xam ne mooy tax ñu war a négandiku kon hadis bi kon da gis ne hadis bi lay sa bi wér hadis bi wérul ndax dafa am ñaari majhul yoo xam ne ñoo fi nekk ñaar ñoo xam ne kenn xamu leen muy ki nga xam ne Azra wala Urwa ibn Sa'id ak baayam kenn xamu leen an al-Husayn ibn Wahwah mu jëlee ci al-Husayn ibn Wahwah al al-Awsi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu wa arda wax nañ na sànq al-Qadisiyya la génn àddina jamonoy Seydina Omar la 15 radiyallahu ta'ala anil jami' anna Talhata ibn al-Bara'i marida fatahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu fa qala inni la ura Talhata illa qad hadatha fihi al-mawt fa adinuni bihi wa ajjilu fa innahu la yanbaghi li jiifati muslimin an tuhbata bayna dhahranay ahlihi <coughs> alhamdulillah kon baa ngi noonu euh, euh, moo hmm, euh, loolu la kii moo tax al imaam al Munziri ne man hadis bi mais hmm, Abul Qasim al Baghawi de nee na xaw ma kenn koo xamante ne moo solo hadis bi jëlug Sa'id ibn al Balawi moo ne moom gharib la hadis bi waaw waaye gis nañ ne waaye loolu Urwa wax nañ la Ibn Sa'id Eh, wala ñii ne azra moom majhul eh? Eh, loolu dëgërul bon am na hadith Seydina Ali bi radiyallahu anhu al imam pourtant manoon na ko indi fii hadith Seydina Ali bi mu naan salaatun yoneen saa salaam moo ko ne yow Ali ñett ngi salaatun yaa Ali laa yuaxxarna waaw mooy ne ko Ali ñett ngi nii mbir ngi ibn abi talib radiyallahu taala anhu amirul ne ko ay mbir la ñett ngi yoo xamante ne bu ko yéexe waaw bu ko yéexe de as bi ci njëkk julli julli bu bu jotee ya ali la yuaxxar as-salaatu idaa aanat julli bu jotee wal janaazatu idaa hadarat ak ab néew bu teewee mooy ca waajal gaag ba niñ koy del dence wal ayyimu idaa wajadat kuf'a ak eh, ki nga xam ne jigéen la goo xam ne gu war a sëy la gu mat a sëy bu dee trouvé na ko koo xam ne nawleem la ci wàllu diine loolu bu neen ko yéex loolu al imaamu Ahmad moo ko soloo hmm? imaamu Tirmidi daal na koy solo ah, eh, boobu am na ci kaddu laa tuaxiruha laa tuaxirha waaw kon nag laa yu comme place laa yu axarunna mu ne moom nag dana imaamu Tirmidi xadiis bi nag xadiis garib la eh, te man gisuma ne isnaaduhu bi muttasil gisuma ne wala ara wala wala ura yaakaaruma ne sanaadam te gisuma ne moom lu bi muttasil bu jokkaloo la Euh, al imaam bi mu indee lii mu ne waaye imaam Ibn Maaja solo na ko al Haakim ak Ibn Hibbaan ak ñu mel ni ñoom euh, <coughs> mu ne euh, li tax imaamu Tirmidi ne lii hadis bi gisuma ne wér na mooy ci yoonu Umar ibn Ali li jóge an abihi Ali ibn Abi Ali bi tudd Umar na Seydina Abu Bakar doom tudd na Seydina Ali doom ici ici c'était c'était incroyable <laughs> ah c'était incroyable euh, euh, le schisme bon c'est c'est c'est incroyable waaw surtout les euh, bon si di nag dañoo bari euh, zaydiya yi ñooñu bokku ñoom doy décimé yi doy décimé yi ñoo bari Iran ñoo nekk Liban ñoo bari Sénégal léegi voilà te nga xam ne ñoom seenu way mooy saaga saxaaba yi waaw loolu la di leen ŋàññ bokk ci waa ahlul bayt wala koo xam ne jàppoon nañ ne neexoon nañu ngoo ñi ci des ñëpp ñu ne ñu leen di ŋàññi di leen wax lu ñaaw rawatina sangu saxaaba yëpp doo ñoom ki ñuy woote wu naan mooy seen kilifa muy Seydina Ali sangam seen sang muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Ali radiyallahu waaw mi nga xam ne Seydina Ali de ci boppam non seulement tudd na ku nekk ci ñoom ñaar doom te doomam bu jigéen di di di di doomu Sayyidatu Fatima ah. Seydina Omar la ko may ba am na moom doom waaw allahu akbar Seydina Ali jël doomam may ko Seydina Omar bu jigéen bi mu nee xalifa bi Seydina Omar nee xalifa tudde ko doom ak tamit li lépp li nga xam ne li Mawlana Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhuma keroog bi nga xam ne ci la ci la ci lañ faat Seydina Omar bañ teg ko nit ñi di ko ñaanal di ko jullee nee na ñu ngi taxaw triste ma jekki am ku ma teg loxo ma dégg benn kàddu naan amul kenn ci xeetu yonent saa salaam koo xam ne man de mëbatoon naa man aji wax yi bu may génn àddina ma présenté yàlla jëfu téere jëf yu mel ni sa bos ginnaaw yonent saa salaam ku dul sa bos laa bëggoon a présenté bu may génn àddina Seydina Ibn Abbaas nee na maa ngi gëstu ma gis muy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu doon wax lool ci xaqu Seydina Omar radiyallahu anhu nga gis le chiite feebar mi nga xamante ne moom dafa feebar euh, euh, euh, taxaw ne di dal ñooñu di leen dugg di leen wax lu ñaaw wal iyaazu billah ba pare yow ki ngay wax seen kilifa gu mag gi di Seydina Ali mi ngeen jàpp te loolu kàcc la bu ngeen bu bu ngeen nangoo mu nekk seen kilifa di ngeen nangu ñii nekk seen kilifa ñoom muy ash-shaykhaani di Seydina Abu Hurayra Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhum waaw ba pa ku nekk ci ñoom tudd na la doom waaw waaw léegi nag <laughs> voilà loolu nag <laughs> parenthèse la woon pour wane la rek li nga xamante ne mooy euh, euh, li nga xam ne mooy contradiction chiite yi nga xam ne ñu bari Sénégal xamuñu leen parce que dañuy def taqiya dañuy ñëw di wan ne ñoom ñëpp a bokk ñoom ñoom ñëpp lañ jëm loolu kàcc la camouflage la technique de camouflage kese la ngir dugal leen après nag nga gis ñu commencé nag di dugal un peu euh, ndànk-ndànk seen poison ci xolu nit ñi ba ni nga xam ne ci lañ leen di anesthésier ci seen waxi caaxaan yi nga xam ne moom lañu newe ci kaw suuf di saaga ñi nga xam ne rabbahumul mustafa wa kafa alayhi salatu wassalam def diine di ŋàññe ñi nga xamante ne sayyidina muhammad mi nga yàlla belli tànn ko mooleen leen yar taku mu yar doy na voilà hadith bi nag eh, eh, eh, al imam ash-Shawkani rahimahullah hmm? mu ne imaamu Tirmidhi li tax mu ne lii gisuma ne lu jokkaloo la parce Umar ibn Ali muy Umar ibn Ali ibn Abi Talib moom mu jële ci baayam moom loolu la gis ne moom jokkaloowul waaw mu ne mooy déggul ci moom qiila walam yasma minhu mu ne nee nañ am nañu ne dégguñu jëlewul ci baayam voilà waqad qaala abu hatim kanta imam abu hatim nag moom rahimahullah dana si si si annahu sami'a minhu kay way non bañ a dégg ci moom Omar ibn Ali ibn Abi Talib jële na ci baayam dégg na ci baayam Omar Ali ibn Abi Talib kay kon bu boobaa mooy sanad bi li taxoon imam di ko euh, inlaal di ko ne ne lii du dëgër day far dëgër waaw mu ne waaye waqat dëgg-dëgg nag bu dee côté boobu réglé nañ ko a'allahu Tirmidhi aidan bi jahalatu Sa'id ibn Abdillah al-Juhani walakinahu addahu Ibn Hibban fi thiqat mu ne imaamu Tirmidhi ba léegi daal dinay doya dal xadis bi indi ne am na problème ginnaaw bi mu la njëkk a wax te boobu réglé nañ ko sànq muy Umar ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma que ne dégg na ci moom lool léegi mooy beneen beneen beneen illa beneen problème mooy te ne Sa'id ibn Abdillah mi nekk ci al-Juhani ci tàllale bi eh, moom daa jàpp ne kooku xamuñu ko waaw léegi waaye mu ne waaye eh, imam Ibn Hibban boole na ko ci ñi nga xam ne rahmatullah alayhi ñu wóor ñi la kon kooku loolu dàqu dàqu la kon mooy hadis bii nii ah mooy day nekk li nga xamante ne nii eh, mooy day jàppale hadis bii ñu nekk même bu dee ne dëgërul hadis bi ñu nekk woon daa daa moom daa maari majowul yoo xamante ne moom leer na ne moom daal du loolu leer na waaw kon nag ginnaaw biñ gisee lool ci wàllu taxriij bi hadith bi bokk na ci liñ ciy jànge mooy comme li al imaam al euh, Muhammad ibn Ali euh, ibn Muhammad Abdullah Shawkani rahimahullah wax mu ne dañ ciy jànge euh, mashru'iyyati mooy yoonal nga xamante ne ni moom lañ yoonal ta at ta'jil bil mayyit wal isra' fi tajhiizihi gaawe ki nga xamante ne daa génn àddina hmm? wal isra'i ak gaawe tamit fii tajhizihi ci waajal ko toppatoo ko waaw mu ne waaye même bu dee hadis bi dëgërul mu ne wa tashhadu lahu ahadithul isra' bil janaza mu ne lool hadis yi wone eh, yi koy seede mooy yi wax ñu gaaw te moom lañ ko doon sànq te gisoon ko ci hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu biñ gisoon asri'u bil janaza comme niñ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag léegi euh, euh, hadis bi am na lu ci euh, ñenn ñi nga xamante ne ni ñoom ñi ko solo daal di yokk loo xamante ne nii dañu ne en fait kii nii nii nii nii bi muy génn àddina <laughs> parce que am nañu ne moom mii di allah kii Talha ibn al-Bara Talha gone la woon bi yonent saa salaam di ñëw <laughs> Euh, foofu euh, yu Medina waaw mu dajeeg yonent bi salaam nag doon ko euh, takkoog moom waaw <laughs> waaw ñëw kolewu ko nag di di di fóon tànk yi quoi <laughs> naan ko fa qaala ne ko yaa rasuulallah murni bima ahbabta laa a'si laka amra waaw ne ko yow yàlla li sallallahu alayhi wasallam ma lu la neex waaw duma la mooy benn mbir boo mën benn digal boo ma jox yeneen saa salaam daal di koy muñ <laughs> fekk mu nekk xale gone la quoi jeune la jeune bu ndaw <laughs> jeune la ko yeneen saa salaam gis ne day saa xoolal jeune bii rek ni ko ni ko l'islam jaral allahu akbar eh? <laughs> léegi yeneen saa salaam nag di taf ak moom ne ko léegi izhab faqtul abak comme comme ne ko demal nga nga faat rek mu rek mu mu tëb rek daal di gaaw daw kay di daw di war a dem kay wan a gannaaw ngir def ko. yéen <laughs> saa saa woo ko ne ko ne ko kay kay kay inni lam aba lam ub'ath bi qati'ati rahim mais déedéet kay kay kay <laughs> man yónnuñ ma ngir may dog li nga xam ne mooy <laughs> mbokkoo gi waaw moom rey sa baay moom mooy dog mbokkoo gi dina rëy waaw léegi nag ci la feebar après nag bi nga xam ne nag ci la feebar nag euh, ci la ko yonent saa saa nag dikke nag di ko seet seet si fekk mu nekk bés boo xam ne bisu seddaay la woon chita la woon jamonoy hiver. Euh, ci seen côté yooyu mu sedd lool waaw mu seddoon amaale tamit li nga xam ne mooy eh, comme kii brouillard yi waaw léegi nag bi nga xamante ne ni yonent bale saa saam ñëw nag di ko seet si bi yëgee ne feebar na ci la waxe lii ne inni la ura talhata qad hadatha fihi bi ci alayhi al mawt ah euh, que moom daal euh, gis naa ne li ma njort mooy ne faatu de moo ko jege wa léegi nag yoneen saa salaam après muy muy dëpp di dem agsi laata muy agsi ci waa kër waa banu saalim yi lu dul ne Talha génn na àddina waaw fekk guddi la woon mu guddi lool léegi nag euh, Talha laata muy génn àddina bi yoneen saa salaam ñëwee ba kii ba dem da ne euh, bu ma génnee àddina idfanuuni wa alhiquuni bi rabbi wala tad'u rasulallah sallallahu alayhi wa fa inni axaafu alayhi al wa an yusaaba fii sababi voilà léegi moom laata muy génn àddina nag dana yeneen sa dana eh, nit ñu nekk moom mbokkam ni ne bu ma génnee àddina ngeen ma denc yeneen saa salaam nee na leen ngeen yëgal ko comme niñ gisee ci xadiis bi nee na man gisuma Talha mii de lu dul ne inni laa uraa Talhata illaa qad hadatha fiihi al fa aadinuuni na ngeen ma ko yëgal waaye moom ah yeneen saa salaam demee nag mu ne ñoñam yi ah man de bu ma génnee at ndax guddi na na ngeen ma denc yóbbul ma ci sama boroom waaw te bu leen woo yonent bi alayhi salaam bu leen ko woo ndawal yàlla salaam ndax dafa guddi man damay ragal kuy ñëw yahuud yi nga xam ne ñoo ñoo dëkk fii ci co ci ci côté yi am na ay noonam yu bon lañu xam nga wax nañ la moom bi yonent salaam teel kii euh, la ñëw di ko kii ak lool tuuti lañ ci teg bi muy door a ñëw Medina ah tuuti lañ ci teg mu feebar mu ne leen ah, mu ne leen bu leen ko yëgal yoneen saa saa ndax damay ragal mu jóge ci guddi gi bu ngeen ko yëgalee muy ñëw yahud yi daal di koy embuscade def ko loo xam ne du du lu jaa du lu jaadu waaw ba gaañ ko wala am luñ ko teg ci moom ci loo xam ne man nii maa tax loolu man jaruma ko waaw aar yonent lay saa saa moo ëpp doole fekk bu muy ñëw ngir taw ngir taxawuma allah gis nga saxaaba yi te kat gone la woon moom mii ah jeune la woon allah waaw allahu allahu akbar moo tax xoolal eh, moom mii li mu eh, doxale loolu mooy li gën a jaadu waaw te li ñuy wax ne mooy li gën a jaadu mooy Seydina Siddiq radiyallahu anhu noon la doon doxale yonent saa sallam muy alamu saxaaba ki gën a xam yonent bi alayhi salaam gën a takkoog yonent bi alayhi salaam alal itlaq li Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gis nga keroog bi muy jiite <coughs> yonent bi alayhi salaam dem ci wàllam saar leen ci wàllam saar fekk daa amoon lu leen jotale woon gis nañ ko ci Riyad bi Euh, mu dem bi mu ñëwee bi muy dem mu ne Bilaal bu julli jotee radiyallahu anhu al-mu'adhdhin te ñëwuma waxal Abu Bakr mu jiite nit ñi waaw ah, bi jotee mu ñëw wax Abu Bakr ne ko radiyallahu anhu ne ko est-ce ngaa jiite nit mu ne ko bu neexee sëy na Abu Bakr commencé di julli rek yeneen saa salaam agsi nit ñi di def ay kii ay moom doonuloon gestu ay ay subhaanallah mu bi mu kiiwee xam ne yeneen saa salaam a ñëw yeneen saa saam dugg ci sàpp bu njëkk bi daal di koy def si ngir mu continuer naa Abu Bakar tàllal loxo yi ñaan daal di eh, con eh, reculer yeneen saa salaam daal di continuer bi mu paree yeneen saa fekk nit ñi gis na ni doon jullee ni ñu doon def mu ne leen lan moo tax ma gis leen ngeen di eh, yëkkati seen loxo yi bu ngeen di sëlmal yooyu ah uskunu fi salaa ba pare mu ne Abu Bakar radiyallahu anhu ak bu ngeen di sàbbaal ni ngeen di wax quoi bu kenn jamu ci ngeen bëgg yëgal imam bi dara. mu ne Seydina Abu Bakar waa lan moo tax ba nga bañ bi nga nga nga bi ma ne lay continuer julli mu ne ko laa yanbaghi li Ibn Abi Quhaafa an yataqaddama ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam parce que yellul doomu Abu Quhaafa bi nekk fa sax naan Abu Bakar non doomu Abu Quhaafa bi di bokk pam ndax Abu Quhaafa mooy baayam bi Usmaan radiyallahu anhuma yellul muy jiitu yeneen tubaab yi saa saa am di ko jiite voilà waaw. mu ngi noonu kon loolu nga xam ne kon loolu mooy li gën a mat talxa loolu la def yeneen saasaan nee na yëgal leen ma waaye comme que fii daa am insécurité dafay am parce que ay noonam ñoo fi bari te temps yooyu ñoog waa Quraysh dañ doon collaborer ci lu bon te yahuud yi ci boppam ñoom kese mere yonent sa salaam xam ne dëgg la te bokkul ak ñoom fi ñu ko yaakaare woon muy ci seen biir loolu taxoon nañu ëmbaloon ko lii nga xamante ne ci ay xeetu kiñaan yoo xamante ne moom lañ ko amaloo mu ne nag kon nag bu leen ko ko wax te dafa guddi bu ma génnee àddina yéen waajal leen ma def leen li war delloo ma sama borom waaw waaye yeneen saa salaam moom bu leen ko ko wax même bu dee nee na ngeen woo ngeen wax ko wa parce que damay ragal yahuud yi daal di koy dal ci kawam am luñ ko def lu dul yi ndax man allahu akbar waaw léegi nag ah ca suba ga ñu waxal ñu yëgal ko yonent bi alayhi salaam waaw ne ko ah. Talha de la nga waxoon la nga newoon moom nga njort moo am ci moom génn na àddina waaye lii wëg lii la wax moo taxoon yoneen saa saa bi ñu nee nañ la ko yëgal ah moom de moo ñu woon comme que yahuudi yi fii ak euh, insécurité bi wóorul euh, ngir yow daal moo taxoon mu ne nañ ko toppatoo léegi bañ la ko yëgal ñu ñëw nag wax la ko nii yeneen sama alayhi salaam ñëw ba ci xabroom fi ñu ko denc hmm? daal di sàppe nit ñi nit ñi sàppe leen yëkkati loxoom yi daal di jullee Talha daal di koy ñaanal ne allahumma alqi Talha wa anta tadhak ilayhi wa huwa yadhaku ilayk allahu akbar akbar allahu akbar allah allah akbar mu ne allahumma yi sa borom yal na nga dajeeg Talha mi waaw boo koy accueillir wa anta ta bi tadhaku ilay yaa ngi bég ci moom bégi bég nga waaw wa huwa moom yadhak ilayk moom itam mu bég ci liñ ko defal waaw mooy radiyallahu anhum wa radu anhu waaw yal na nga ko dugal ci joolee waaw yal na nga kontaan gërëm léppam waaw bég ci léppam waaw moom mu bég ci li nga xamante ne moom nga ko wàcce waay wi nga xam ne moom nga ko teg ali ah allahu akbar allah allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon kii mooy Talha noonu nga gis euh, nekk gone nekk jeune teewul kon kooku mooy Talha allah ah kanta al Husayn ibn Wahwah moom Wahwahin radiyallahu anhu moom euh, wax nañ la fi mu génn àddina jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum hmm? kon hadis bi wax nañ la kon lëkkaleem mooy li mu ne Euh, euh, euh, man gisuma kii de lu dul ne day génn àddina kon nag ah na ngeen ma bu àddina nangeen ngeen ma ko yëgal wa ajjilu waaw te na ngeen gaaw gaaw ay mbiram ndax yellul Abdullah li nga xamante ne nii mooy néewub jullit muy ñu koy téye ah ci seen biir waaw mooy yellut ñuy denc ab néew di ko téye loo xam ne sharia euh, dàq mooy amul benn sabab lu tax tax taxu bu sharia nangu loolu taxawoon nañ ci bii weesu bi imaam alxaafis bii wees ba ko jiitu alxaafis ibn xajar doon indi waxu al imaam ibn baziz al maliki radiyallahu taala anhu te gisoon nañ imaamu tirmi al nawawi ni mu tudde bunt bi voilà mooy euh, hatta euh, kene wal mubaadaratu ila tajhizihi illaa an yamuuta faj'atan fa yutraku hatta yutayaqqana mawtu lu dul fekk waa ji eh, waajal ko sauf bu nee ne dafa génn àddina génn àddina mbetteel ñu xaarandi ba ni ñuy leerloo loolu waxoon na la al imaam ibn Baziza waxoon na ki nga xam ne mooy al mafluuj al mabsuut ak al al ak ki nga xamante ne mooy al mat'un te loolu en guise d'exemple kese la woon ki nga xam ne. daa am paralysie wala ki nga xam ne daa am li nga xamante ne mooy comment prolongé wala ki nga xamante ne peste moo ko dal yu mel noonu doo gaawee dañu xaar guddeeg bëccëg voilà moom loolu loo xool mooy loolu bañ koo gaawee waaw moo tax yeneen ci bari saasab bi ñëwee fii loolu mooy lëkkaale euh, bi ba léegi mooy imaamu Nawawi ni mu tudde noonu ne ñu bu dee ku faatu dànk gaawu faawu mbetteel yooyu saasab bi ñëwee gis na ko ci xaal boo xam ne euh, neewul na ñu parax paraxee neewul rek ne kon nañ ko waajal jarul may dem dane ah man de yaakaaruma lu dul ne eh, eh, mooy génn àddinaam daa jege léegi na ngeen bu génnee àddina ngeen ko eh, na ngeen ma yëgal te ngeen gaaw a voilà mooy il faut loolu leer d'abord waaw moo tax loolu il faut mu leer il faut génn àddina gi leer mooy il faut faatu gi leer il faut la faatu gi leer moo tax mu ne mu génnee àddina